laa yaxillu du dagan li xayril mutawaddi ñeel koo xam ne jàpput salaatun julli wala tawaafun du caa kenn wër kaaba ga wala massu nusxatil quraan yi du caa kenn muy laal kaamilab alquran alazim bu màgg ba wala jildiha du dagan muy laal der bi nga xam ne moom lañu ñu ëmbee kaamil ba wërale ko ko laa bi yëddihi daganut mu koy laalee loxol boppam wala bi udin daganut mu koy laalee bant wa nax wi ak lépp lu niroog bant comme gattax ak ya ci haju kon dafa bëgg a wax ne képp koo xam ne nii jàppuloo su fekkee danga am ngàntal jàpp tiimuloo ñaari façon laab yi di laab ak ndox ak laab ak suuf defoo ci genn daganut ngay julli dana wax sax xàtteeb kuy julli te jàpput xatteeb kuy julli tamit te maanaam euh, tiimut su fekkee dafa am ngàntal jàpp lan mooy xatteem dana ko wax ci kanam tuuti noonu mu xaraamee ci yow julli ni lay xaraamee ci yow nga wër kaaba ga parce que wër kaaba ga ak julli ñooy am xatte euh, dañuy wax ne at tawaafu ka salaati wër ak julli ñooy am moo tax luñ lay sàkku ci julli rek sàkku nañ ko ci ba ngay wër kaaba ga nga def ko naka noonu kaamilab alquran bu mat sëkk manqué wul benn feuille manqué wul benn baat xaraam na nga di ko laal koo man di doon nag kaamil moom ñëpp lañ ko tere bala nga koo laal rek dafa war a fekk nga jàpp soo amee ngantal jàpp nga tiim naka noonu daganul ngay laal euh, maanaam der bi nga xam ne moom lañu ëmbee kaamil bi bu njëkk ba mag ñi noonu lañ daan def nga koy laalee loxo wala bant wala gattax wala yeneen ya ci aju ñu ne faw mu ne ah ilal jus a rek xaaj min ca nusxa ba al almutaallimu aji jàng fii ca moom koo xam ne day jàng alxuraan de guddeeg bëccëg ma nga ca góor la jigéen la mag la ndaw la moo xam ku mu ci yi kooku may nañ ko lu manki kaamil mu téye ko di ko jàng fekk jàpput dontele baanaam jigéen la wala baanaam dontele mag la wala maanaam muy xale waaye fekk na kaamil bi moom matut kuy jàng kon mën na loola wala massu lawxil quraan daganut muy laal xaliwaay alquran noonu ñu a tere woon la nga laal kaamilu alquran noonu lañ la tere tamit nga laal bi maanaa aliwa juñ bind alquran yow mi nga xam ne jàngoo jàngalewuloo fekk nga koy laal te fekk jàppuloo ala xayri wu doo ci lu dul jàpp ñu ne faw mu ne ha illa li mutaallimin fiihi ndare koo xam ne dafay jàng ca xaliwa ja kooku de mën na koo laal fekk jàpp fekk moom matul kaamil aw muallimin mbaa kuy jàngale yu saxihu koo xam ne dana wéralal ka muy jàngal maanaam di ko corriger baa du yàqu ya mu ko koy wan lu mu ca yàq tamit mu ko koy jubbantil di ko bindal kooku tamit de am na droit téye lu manqué kaamil ci lu duhut njàpp kooku am na droit téye aliwa juñ bind alquran ci lu njàpp kon ñoom ñaar ñooñu lañ may ñi laal maanaam alquran ci lu manqué lu bu manqué ci lu duhut njàpp mu teg ci ne wasabi yu xale fii masil quraan ci laal kaamilu al quraan kal kabir yi moom mag ñoo xem niñ teree mag mu yore kaamil al quraan te fekk jàpput noonu lañ tere xaleel bu ma masooragul góor la wala jigéen la muy téye kaamil te fekk jàpput looloo waral nag wal ismu bàkkaar ba ala munaawilihi war na ki ko jot la looloo ñeel ko ki yónni xale bi kaamil bi ne ko jox ma kaamil bële te fekk yow mi ko yónni mag nga su boobaa yaay gàddu bàkkaar ba ndax xale bi moom amagul bàkkaar naka noonu tamit boo yëkkati woon kaamil ba teg ko xale bi ne ko joxal tegal ma kaamil ba fële yow mag moomu def ko tamit yaay gàddu bàkkaar ba ndax dañ koo tere mu laal kaamil bu mat sëkk comme niñ la ko teree yow mag mi kon nag daal boo doon def maanaam segg li mu bëgg a wax boo ko doon tënk da ngay wax ni daal ci alquran boo xam ne xas na mat nekk ab kaamil ñépp a ci xem ñépp lañ ko tere góor nga jigéen nga mag nga ndaw nga masoor nga masoor aguloo ñépp ci xem amuloo droit téye kaamil ci lu duhun jàpp yaa ngi jàngale jàngalewuloo ñépp a ci xem bu xasee mat kaamil daal bala nga koy mën a laal rek day fekk bi maanaa nga am njàpp ñaareelu xaaj ba nag mooy su fekkee ne dafa manqué kaamil may nañu ñaar mu laal ko ci lu duhun jàpp mooy ki nga xam ne day jàng ca kaamil ba wala mën naa mu nekk ku koy ku ku ku cay jàngale bu feggoo mu dem daara ja di corriger taalibe yaak yooya kooku bu manqué ab xaaj bu manqué kaamil may nañ ko mu laal ko ci lu dugut njàpp xale ba cay jàng tamit bu manqué kaamil may nañ ko mu laal ko ci lu dugut njàpp mu des nag ki nga xam ne jàngu jàngale jàngalewut kooku moom amul droit lu muy tiye ci alxuraan donte la ñaari fëy la wala benn alewa bu ñu bind alquran la dafa war a jàpp ba mat sëkk mu door di ko laal loolu nag boo gisee benn al benn aaya ci alquran moo ko tegtalee ak benn hadis wane ne alquran ku koy laal ñëpp a ñëpp war a jàpp moo tax yàlla wax ci alquran ne laa yamassuhu illa al mutahharun bu leen kenn laal kaamil bi lu dul ñi nga xam ne dañoo laab kon ku laabu rek amuloo droit téye kaamil bi ñaareel ba li ko dëgëral moom aaya boobu mooy xadis bi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon omar ibnu hasmin nee na ko walaa tamussil qur'ana illa tahiran bu laal kaamilu alquran mukk lu dul fekk maanaam yaa ngi laab kon nag alquran nangu nañ ci bàyyi xel képp koo xamee ne nii danga amee ngantal jàpp nag kii ma wax yépp soo tiimee daggan na nga def ko boo tiimee man ngaa julli boo tiimee man ngaa wër kaaba ga boo tiimee man ngaa lal kaamilu alquran naka noonu moo moo xam kuy jàng nga moo xam kuy jàngale nga comme xas na mat kaamil ci yooyu looloo waroon suñ mag ñu baax ñi dañ buñ daan fekk xale di bind dañ koy xaajal duñ ko nangoo jox kaamil bu mag mu koy jàngee waaye dañuy seet fi ngay xaaj rek fi ngay jukki ñu jukkil ko ngay jàng loola pour sàmm wante kaamil bu mag bi nga téye ko mu mat sëkk nga di ko jàngee waaye nag imaamu Malik radiallahu taala an def na tarxiis mooy yolombal mu ne xale boo xam ne day jàng ci alquran mu ne may nañ ko mu téye kaamil ndax toujours muy jàpp dafay xaw a jafe ñu ne ko xanaa bañ koy may day fekk mësoor agut Malik ne walaw kaana baalixan donte lekku mësoor la ba tey te muy xale bu ci jàng mën na koo yore fekk ma nga ak jàpp dem na sax ba def tarxiis ci ki nga xam ne jigéen la mais dafa yore régal di jàng al alquran xam nga ko xas yore régal dañ lay tere maanaam nga téye alquran mais man ngaa jàng ala zahril qalbi mais amuloo droit téye alquran Malik nee na bu fekkee xalil bu jigéen bu nekk ca daara ja la di jàng fekk jamono ja régal far euh, maanaam garsi ko jamono jooja mu nekk ca alquran ca daara ja mën naa yore alquran di jàng téye ko te fekk maanaam ma ma nga yore régal mais nag bu fekkee duhul kooku moom ku munti doon bala ngaa yore téereeb alxuraan na fekk nga set ba pare maanaam jàpp door di ko war a mën a téye kon nag alxuraan nangoog ak xatt yi nga xam ne borom al axdari wax nañu ko sax moo tax mu ne laa yaxilu du daggan li xayril mutawaddi ñeel koo xam ne jàpput bu amul bu amee ngàntal jàpp tiimut daganut ci moom salaatun julli wala tawaafun daganut ci moom wër kaaba ga wala massu nusxatil quran daganut ci moom muy laal muulab alquran di ab kaamil azim bu màgg wala jildiha daganut muy laal derba laa bi yeddihi daganut mu koy laalee loxol boppam wala bi udin daganut mu koy laalee bant muy lum jottalikoo ci moom wa nax wi ak yu niroog bant ñu ne faw mu ne ha ilal jus and xaaj min ha ca nusxa ba al mutaallimu aji jàng ji fii ca moom su fekkee ne nag dafa manqué ab kaamil nekk ab xaaj yow miy jàng may nañ la nga lal ko fekk jàppuloo wala mastu lawxil quran daganut muy laal xaliwaay al quran al azim bu màgg ba ala xëyri wuddoo ci lu duhul njàpp mooy koo xam ne jàngale jàngalewut kooku moom aliwa juñ bi ñu alquran sax bala koo laal dafa war a fekk mu jàpp ñooy waaye nag bu fekkee ñu ne kuy jàng nag mu ne ah illa li mutaallimin rek kuy jàng fii ci aliwa ja buy xale buy jàng de moom te aliwa ja kooku may nañ ko mu laal ko fekk moom jàpput comme nañ ko maye woon mu laal xaaju kaamil te fekk moom jàpput aw muallimin wala koo xam ne day jàngale yu sayoo ku koy di ko wéralal fekkee muallim nga di toppatoo maanaam mbind xale yaa yaag seen seen darsu yaag ya ca aju di leen jubbanti su boobaa may nañ la nga laal lu manki kaamil te fekk yow jàppaloo may nañ la nga laal aliwa juñ bind alquran te fekk yow jàppaloo boo nekkoon nag ab jàngalekat fële dem ci daaraay jàmbur fekk yow jàngalewuloo foofa jàngaloo foofa tamit boo fa bëggee téye ab kaamil faw nga nekk koo xam ne ngay jàpp su fekkee nag yaa ngi ca sa daara ja nga xam ne yaa ngi corriger xale ya boo fa bëggee téye lu manki kaamil te fekk yaa ngi si njàngale ma man ngaa ñàkk a jàpp dagan na ci yow waaye kaamil moom bu ko xasee mat kiy jàngat kiy jàngaleek ñëpp a ci xem dañoo war a jàpp door di ko laal wa sabi yu xale fii masil quran ci laal al quran kal kaamil al quran kal kabir yi moom mag ñoo ci xem nañ ko teree mag ni lañ ko teree xale moo waral nag wal ismu bàkkaar ba ala mun naa wi lii war na ki ko jottale loolu ñeel ko ki ko yónni daal mu indil ko ko wala mu yónni ko ko mu tegal ko ko kooku moom mag moom moo gàddu bàkkaar ba bi xayri wu dóorin ci lu duhun jàpp amidan mbir mum koy aji tay yaa ngi nii tëb rek jàpp julli te fekk jàppuloo soo fekkee danga nga amee ngantal jàpp tamit tiimuloo da nga xëy rek soobu ci julli ga fa huwa kooka moom kaafirun xéeféer piir la wala ayaasu muslu bilaay nekk na ci yàlla ndax baa baatab kufru boo ko tuddee rek muslu ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musal euh, boo déggee mën a la xéeféer la ndax dafa dafa weddi dara ci diina ji ndax kat charia dafa ñu jàngal ne jàpp dafa war farata la kenn ci yéen mënul julli lu dul mu jàpp bu amee ngànta mu tiim yow nag boo xëyee rek soobu ci julli ga jàppoo tiimoo day tekki ne da ngaa bëgg a wane ne euh, maanaam jàpp dootul farata te diine yàlla jii boo ci weddee dara ak nga weddi lépp ñooyam àtte xéeféer nga kon nag àtte yangoog ci laxdar yi kaamil bu mat sëkk ñëpp lañ ko tere kuy jàng kuy jàngaleeg ñëpp a ci boo ko bëggee laal faw nga nekk koo xam ne da ngaa jàpp bu manqué kaamil may na ñaara ñi laal ko ci lu dul jàpp mooy kiy jàng ak kiy jàngale su fekkee ne nag manqué na kaamil ba tey ki jàngut jàngalewut moom léeg-léeg lay lay juux ci alxuraan kooku moom bu ko bëggee laal lu mu tuuti tuuti nag jàpp boo xamee ngàntal jàpp mu tiim door di mën a téye kaamilu alquran wala muy door a téye ma ne xaaj ci alquran kon nag euh, atte yaangoog ci Laxdari ci bunt boobu nga xam ne moo doon laa yaxilu li gayri mutawaddiin léegi nag ñu ngi dugg ci buntu bi nga xam ne bu ama am solo la te mooy bunt boo xam ne dafay jàngale nu ñu war a jana ba mu nekk loo xam ne lu ama am solo la wax ne tamit ñat ñana war a sangu sangaayal ba euh, ak kañ la lay war a mën a gaar nga door di sangu sangaayal ba léegi daal ci shariatul islaamiya sangaay yi nekk ci biir sharia ñetti xaaj la dafa ci am sangaay boo xam ne ci biir sharia sunna la am ci sangaay boo xam ne dañ koo sopp am ci sangaay boo xam ne dafa war bu war nag foo ko déggee mooy boo xam ne boo ko baxee da ngay xam bàkkaar buñ sopp foo ko déggee mooy boo xam ne boo ko defee moo gën mais boo ko bàyyi woon tamit doo ci xam benn bakkaar buy sunna bi nag mooy boo xam ne boo ko defee xam yool bu bari dundal sunna su yonantu bi sallallahu alayhi wa te yonantu bi nee na képp kuy dundal sama sunna danaa la boole ci ñamay rammoo ëllëg ca yowmal qiyaama su ko defee nag soo ko bàyyee yaay ñi nga xam ne yaa ngi rey sunna léegi nag ñetti xeetu sangaay yooyu moo am ci chariatul islamiya boo calculer nag yi ñu war a sangu yëpp yu sunna yaag yuñ sopp yaag maanaam yu yu farata yi nga xam ne dafa war yëpp boo ko calculer na la yóbbu ci fukki cangaay ak juróom mbenn léegi nag sangu mi nga xam ne mooy sangum sunna bokk na ci sangum aljuma maanaam bu euh, aljuma jotee bala ngaa dem sa jumaa ja dañoo bëggoon nga sangu sangu mooma nag ñaar moo ko yàq boo ko xasee sangu ba pare lekkati fa mooy añ sangu ma yàqu na boo fa añu tamit te lekk fa lu xaw a bëri ne damay mosaale mosaale ga xaw a bëri subaa sangu ma moom yàqu na naka noonu boo ko xasee sangu ba pare tamit nelaw fa yàqu na kon li ñu bëgg ci sangaayal jumaa soo ko xasee sangu rek bu fa defaat lu dul soo ko mënee dem ca jumaa ja ba ca tegu moo ca sunna ya mooy sangaayal xarmal kuy dem màkka boo bàyyee ko madinatul munawara def maanaam ziyaara sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee ba ci fi nga tuddee biiru ali foofa nag la ñuy war a wàccee ñun ñu bàyyee ko Sénégal bu ko defee foofa la ñuy xarmale sangu mooma ñuy sangu sangu mooma sangoom sunna la euh, moom tamit yu bëri la mu des nag bu dee sangu yuñ sopp yi tamit yu bëri la bokk na ci maanaam sangum korité bisu korité ak maanaam bisu tabaski ak sangu bisab arafa yu mel noonu yooyu ci sangaay yuñ sopp yi ci la bokk bu dee sangu yi nga xam ne nag moom dafa nekk di lu war obligatoire la mënul ñàkk kooku juróomi sangaay la waaye juróom ya nag ñeent yëpp borom xam yi dëppoo nañ ca juróomeel ba lañ wutee ñi ne ca la bokk ñi ne bokkut ca euh, juróom yooya ba ci njëkk mooy ku am jana ba war ngaa sangu ñaareel ba ku yore maanaam deretu regal ba mu dog war ngaa sangu ñetteel ba ku yore woon deretu njuréel am doom yàlla dogal deret ja dog kooku tamit war ngaa sangu ñeenteel ba ku dugg ci lislaam nekkoon ab yéeféer bu xasee tuub kooku war naa sangu ñaar nag mën na mën naa sangu ba pare door a tuub mën naa tuub ba pare tamit door a sangu waaye Cheikh Khalil nee na su fekkoon ne dafa sangu ba pare Euh, yàlla dogal mu bëggoon a tuub sangu ba pare ba dara desulu dañ ñëw war a tuub rek far mu dee su boobaa moom du tax ñu jàpp na jullit la duñ ko sang duñ ko sang duñ ko jullee duñ ko suul ci xarmeelu jullit ñi dañ koy bàyyi ak mbokk yéeféera mi ngi defal ko loolu lépp su boobaa nag loolu moom ci ñun ci saahir lañ mën a atte mu des nag diggante moom ak yàlla ci xol bi nga xam ne amee woon na ko ca pour ngir ñëw def ci ko waaye ci ci moom li ñu atte loolu lañ koy mën a atte lu dul ñu ne mu nekk koo xam ne dafa nekk muuma mënul wax dafa pësine dafa bëgg a tuub ñu ne ko kon dangay dem sangu mu dem sangu ci bay ñëw far dee su boobaa moom bu ñëwoon tamit du mën a tudd baatu seede bi su boobaa kooku moom dañ ko sang dañ ko sang dañ ko jullee dañ ko suul tamit ci armeelu jullit ñi mais bu nekkee ku mën a wax tant que tuddagul baatu seede bi rek duñ ko mën a moom jullit la bu euh, kon nag sangu tuub mën na tuub tamit sangu man na naa nag li gën a gaaw mooy rek fexe mu gaaw tuub door a dem sangu ji ba ndax dee moom dafay bette moom moomu nag buy sangu dañ ko koy jàngal ci biti balaa dugg ca biir wanag wa wan ko ne booy sangu da ngay njëkkee raxas say loxo euh, xobbeeku li ko dalee sa jumbax euh, ba ci bët woom dañ ci yegg si jàngal ko ko ba mu leer su fekkee ku naqari xel la benn waay day nekk ci biti moom mu nekk ca biir mu koy wane ko raxasal sa loxo yi mu ne ko pare naa mu ne ko léegi tamit jëleel sa jumbax ba ci say bët woom mu ne pare naa di ko ko defal par benn benn ba mu jeex waaye nag balaa dem di xool di xool awraam loolu nag moom bëgguñu ko na fekk mu raxas léppam ba nëbbu la ca des mu door di ko kii kon nag yooyu xolan war a li koy war day fekk dara réetu tax xam ne loolu rek moo fa mën a sës moo fay mën a tox da ba ca tegu nag mooy sangaayal niiw koo xam ne dafa génn àdduna kooku tamit bu dee nii ñuy sangoo jana ba di ko sangoo ku deretu ragalam jeex dagg ak ku deretu gësinam dog ak ku tuub dugg ci lislaam kooku tamit noonu lay sangoo léegi nag kon ñeent ya ma njëkk a wax ñëpp ci dëppoo euh, juróomeel bi rek la ñu wutee mooy sangaayal niiw ndax moom dafa war wala warut kooku nag boroom xam-xam yi coow nañ ci coow yu bëri euh, borom Laxdari nag moo tax moom mu tudd ñett ya waaye ñett yi mu tudd dugaale na beneen bi muy ñeent mu noppi ca ba ñu wutee kon daal eh, ñett la tudd waaye biir ñett yi déggee nañ ci ñeenteel ba su ko defee nag ba ñu wutee moom mu noppi ci moom nag lay bëgg a ñëw si nii di ko wax moo tax mu ne yajibu dana war alxuslu sangu muy sangaayal janaba min salaasati ashiya ci ñett yëf ñett yëf mooy waral sangum janaba bi ci njëkk ci ñett ya al janabatu mooy janaba sangum janaba de dafa war janaba nag bu fekkee nit ki da koo am dafa war a sangu ji dana la wax janaba ñaata xaaj la wal xay bi ak dogug deretu reegal ku yore woon deretu reegal bu bu dogee demal sangu ji ba ca tegu wan nifaasi ak dogug deretu gësin deretu njureel moom bu xasee dog tamit demal nga sangu ji janaba la njëkkoon a wax nag moom ndax sangum janaba mii ci ngay déggaale sangum ku tuub dugg ci lislaam ndax ku ne xam na ne ku tuub nekk am mag dugg ci lislaam ku ne xam na ne sobe la fees ak tepp moo tax alquran di wax ne innamal mushrikuuna najasun xéeféer yi ay sobe lañ kon nag ba mu tuddee janaba rek sangum janaba dugalaale na ci sangaayal ku tuub dugg ci lislaam moo tax ma ne la ñett la tudd nga mën caa déggee ñeenteel bi ba nga xam ne mooy juróomeel bi mu xam wuutee borom ndax dëri moom dafa caa noppi te mooy sangaayal ku génn àdduna janaaba moomu nag ñaari yëf a koy waral moo tax mu koy wax nii fal janaabatu janaba xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma kenn ca ñoom ñaar ma maniyi mooy génn ma maniyu bi lësatin ànd ak bànneex mu'tadatin bànneex boo xam ne buñ baaxoo la fii naw min mu génn ci nelaw aw yaqasatin mbaa ci yeewu bi jimaaxin ci booloo ak jigéen la génnee aw yi mbaa lu dul booloo mooy tëdd ba guddi gént wala nekk kuy xool ayu yoo xam ne lu bon la ci teele bi mooy nga xool loo xam ne ci ay surno la wala ak ci aju nga nekk ku sàggan ba sa mën yu génn wala nga nekk kuy foog sa bopp ba sa mën yu génn ba tey tamit yii euh, mooy mooy maanaam benneelu xaaj ba ba tey ci benn ba la nekk kon nag wax na ne kon liy waral sangu janaba janaba bi ci njëkk mooy mën yu mu génn mais du ne bu génnee rek war ngaa sangu de ci sartaam mu génn lëkkalikoo ak bànneex kon nag ñu déggee ci ne bu génnee ci lu dul bànneex borom warta sangu mu mel ni tey ku ñu dóor ba mën na yoom génn kooku kay warta sangu ndax du bànneex naka noonu koo xam ne dañ ko jox benn xibaar boo tàggee ko mbokkam mu ko jege mu tiit ba mën na yoom génn kooku tamit du sangu wala ñu jox ko xibaar bu ko neex mu kontaan ba mën na yoom génn kooku tamit du sangu wala dañ ko dugal ci ndox mu tàng mu maanaam mën na yoom génn kooku tamit du sangu wala tey nekk na génn na ci bànneex mais bànneex ba mu génn bu ñu baaxoo mooy tey koo xam ne dafa sàggan sol tubéy war aw fas di ko dawal ba mën yoom génn kooku tamit li xëpp ci borom xam-xam yi nee nañ du sangu ndax génnut ci xanam ak bànneex ñu baaxoo naka noonu koo xam ne dafa yore woon benn picc picc ba nekk fu nekkul ci kaw awraam mais nekk ca tànk ya wala mu nekk ca loxo ya wala mu nekk ca bopp ba mu koy xasan di ko xasan ba far mën yoon génn kooku tamit du sangu ji ndax génnu ci xanam ak bànneex buñ baaxoo waaye nag picc ba bu nekkoon ci kaw awraam mu xasan ko wala awraam sax nekkul benn picc mu nekk di ca faw ak boppam ba mën yoon génn kooku moom faw mu dem sangu kon nag duhul ne saa yu mën yu génnee rek borom war naa sangu mais fokk mu génn ci anam ak bànneex jaalar bi ko tamit génn ci maanaam bànneex boo xam ne buñ baaxoo la waaye bu génnee ci lu duhut bànneex borom du sangu bu génnee ci bànneex te duhut bànneex buñ baaxoo tamit borom du sangu foog ñaar yëpp dëppoo ca loolu nag bu ñaari xasee am génn na ci bànneex génn ci bànneex buñ baaxoo moo xam ci nelaw la moo xam ci yeewu la moo xam ci jaxasoog jigéen la moo xam ci lu duhut loolu soobaa tamit boroom war na dem sangu ci ñaareel ba nag lay wax ci jana ba wasaani ñaareel ba ci jana janaba maribul xasafati mooy fàdduk xasafa fil farji ci pëy mu mun doon maanaam dafa jël la ko yàlla dénk nekk daanaam tàbbal ko ci pëy mu mun di doon moo xam da ko tàbbal ci pëyam soxnaam war naa dem mu sangu bu sàgganee tàbbal ko ci pëy moo xam ne duhut mu soxnaam gannaaw bi mu waree sangu ji fekkee kooka nekk na koo xam ne mosta am jabar war nañ koo caw téeméeri yar su fekkee nag mosoon naa am soxna jàllar bi ku jël loola dem def ko ci pëyam jàmbur su boobaa moom war nañ ko yóbbu ci jàkka gasal ko pax dugal ko ca sànni ko ay xeer ba mu dee gannaaw bi nga xamee tamit moom sangu war na ko ba pare ca loola léegi nag su fekkee tamit da koo tàbbal ci pëyam ku dee ku sàggan fekk niiw yi ñu suul leen tabarkàlla nga dem suul leen di sëy ak ñoom kooku tamit war naa dem mu dem sangu ji waaye kooku nag mbugal mu rëy lañu war a teg ci kawam xam naa loolu fi la ñeme yàlla ak mbon mën a yem te loolu bari na fi loolu léegi su nekkee ku sàggan tamit jël la ko yàlla dénk mu tàbbal ko ci pëyam bàyyi ma moo xam nag la xar la bëy la su boobaa tamit war naa dem mu sangu ji waaye nag kooku war nañ ko def ta'zir imaam duñ ko dóor téeméeri yar imaam mooy seet yan yar moo jaadu ci moom ne daal dañ ko dóor juróom fukki yar wala boo àttee ñu caw ko juróom ñett fukki yar wala boo àttee ci moom fanweeri yar lu xam ne daal moo tolloog nam ko defee rek su ko defee daan yi ko ca imaam teg rek sharia dana ko nangu kon nag li ki nit ki li ko yàlla dénk daal saa yu ko dugalee ci pëy mu mun di doon luy dund la luy dee la nit la bàyyi ma la lu mun di doon su boobaa kooku moom sangaay war na ko kon nag mu ngi noonu moo tax mu ne wasaani ñaareel ba maribul xasafati mooy fàddu xasafa euh, maanaam fil farji ci pëy ah, su fekkee nag léegi waa ji maanaam euh, dañoo dagg zakaraam genn wàllu zakara la amee maanaam mu jël lam am lu muy tuuti tuuti tàbbal ko ci pëy mu mun doon ba tey tamit war naa dem mu sangu ji moo tax nag bu ko teg rek ci xasafa ji moo taxoon yonent bi dafa daan wax ne daal ñaari palaasu làkkuwaay saa ñu dajee rek maanaam sangu moom war na kon nag sangoo ngi noonu di war ci lii nii kon nag ñaareel ba mooy maanaam fàddu xasafa fàddu xasafa moomu nag tey bu nit ki demoon par exemple sëy ak soxnaam la ko yàlla dénk mu jox ko ko waaye mën na yoom génnut ba mu ca paree rek mu dem sangu ji bi mu sangoo ba pare toog rek mën na yoom dóor di génn kooku moom dootul sangooti ndax jana ba duñ ko sangu ñaari yoon na dem rek raxas kanamam ba mu set après mu dem jàppi waaye dootul sanguwaat maanaam kon ndax bànne eh, mën yoo ma dafa lëkkaliku utoot ak bànneex ba moo tax kon su fekkee dafa sëy ba pare mën yoom génnut mu par exemple mu dem toog ba ca kanam mën yoo ma door di génn fekk nag ba muy mën yoo ma génn fekk sangu na dootul sangooti naka noonu tamit ki nga xam ne dafa nekk xaleel bu ndaw mësoo rëgut te nit ki bu mësoo rëgul dañuy jàpp rek amagul bànneex ab sëy bu demee sëy ak mag mu am 30 ans mu ko ëpp mu sàggan xam naa wala sax mën naa nekk di jëkkëram ñu teel ko may jëkkër su boobaa tamit kooka ñoom ñaar sangu warul leen waaye sopp nañ ca ku euh, ku mag ka mu sangu waaye sangu moom warut ko bu sangutoon tamit yàqu dara naka noonu même bu doon bëccëgu weeru koor xaleel bu ndaw bu mat a gut sëy jël la ko yàlla dénk tàbbal ko ci koo xam ne ni mag la moo xam ne mat naa sëy xattaa bu doon digg ko weeru koor sax kooka jigéen googa noonu ak kooram nga yàquwut kon mu ngi noonu bu doon ñaari ndaw tamit ñi teel leen a maye mata gu ñoo sëy ñoom ñaar ñi ànd ba tey tamit dañu jàpp ne sëyuñu moo waral tamit maanaam ba tey sangaay warut ci ñoom ñoom ñaar ñëpp naka noonu nag su fekkoon ne tey xaleel la boo xam ne bu ndaw la matagut a sëy am fukki at wala juróom-ñetti at par exemple fukki at ak ñaar jëm noonu mosoo ragul ñi may ko mag mag ma dem sëy ak moom su boobaa nag moom mag ma moom dana dem sangu ji waaye xaleel ba moom sopp nañ ci moom maanaam mu sangu ndax dañu jàpp ne moom amagul bànneexam say mën a gut ko kon nag yii kon bala ñoo mën a xam ne def na ko mooy ñaar ñu ko mën a def def ko waaye ñaar ñu ko mënta def bu ñu ko defee rek dañ jàpp ne defuñ ko moo waral mu ne wasaani ñaareel ba ma maghribul xasafati mooy fàddu xasafa fil far gi ci pëy kon nag jana baa ngoog euh, di ñaari xaaj yooyu léegi nag kon dañuy arrière rek wax la kon deretu régal dana ko sax def buntu jigéen bu ko yàlla defee mu gis régal boobu muy gis am nañu ko gis par weer am nañu ko gis lu ko yées am na ñu ko gis lu ko ëpp su ko gisee yàlla dogal mu dem ba deret ja dog kooku tamit na dem sangu ci ni muy sangoo dana la ko jàngal jigéen gi nga xam ne tamit dafa am doom euh, doom ja àndaale bi maanaam ak deret deret jooja bu demee ba dog rek moom tamit na dem sangu ji ni muy sangoo dana la ko jàngal ba ca tegu moo doon janaba ji janaba tamit moo xam mën yu mu génn la lëkkalikook bànneex ci anam ak baax kum dal ci nelaw mbaa ci yeew kook tamit demal nga sangu ji naka noonu ki nga xam ne la ko yàlla dénk jël na ko tàbbal ko ci pëyam ku mun di doon kooku tamit na dem sangu ji na muy sangoo ñoom ñëpp dana la ko jàngal ku tuub tamit dugg ci lislaam na dem sangu ji su ko defee kon nag sangaay yooyu ki yee benn bu ci nekk dana wax maanaam nuñ koy defee moo tax mu ne yëji bu dana war alxuslu cangaay min salaasati asiya ci ñetti yëf aljanaabati janaba wal xaydeeg mbërëg mooy dogug deretu mbërëg wan nifaasi ak dogug deretu gasin yooyu dana war a sangu ak ku tuub dugg ci lislaam ak ku dee fal janaabatu janaba moomu di waral sangu xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma kenn ki ñoom ñaar xurujul maniyi mooy génn ak maniyu moo xam ne bi lasatin dafa ànd ak bànneex mootaadatin bànneex boo xam ne buñ baaxoo la kon bu génnee ci lu duhut bànneex borom du sangu bu génnee ci bànneex te bànneex ba duhut luñ baaxoo borom du sangu moo xam nag dafa génn ci bànneex boobu buñ baaxoo bi fii naw min ci nelaw aw yaqasatin mbaa yeewu bi jimaayin ci booloo jigéen aw xëyri mbaaldu booloo comme génn na ci anam ak bànneex ci anam guñ baaxoo rek borom war na sangu ci nelaw ci yeewu wasaani ñaareel ba maxibul xasafati mooy fàdduk xasafa fil far gi ci pëy mu mun di doon bu xasee am rek kooku borom moom war na dem mu bàyyi ma la ko def ak wala bi maanaa ku dee la ko def ba tey waroon de mu sangu ci léegi nag muy jàngale mbiram gént waman raa képp koo xam ne gént na dégg nga fii manaamihi ci nelawam ka annahu mu mel ni ki moom yu jaamiu mi ngi booloog jigéen walam yaxrug te génnut minhu ci moom man ni yun mën yu kooku fala shay at déet dara àllihi di ko war gént ñetti xaaj la maanaam gént nga bi nga bi nga géntee bër set li nga gént nga man koo nettali waaye nag li nga mën a nettali gannaaw bi nga ko mën a nettali tamit fekk na tamit mën yu génn mën yu génn na te li nga gént te li nga gént mën nga koo nettali naan soxna su mel sàngam wala soxna sàngam laa gént doon ànd ak moom démb ci guddi te gannaaw bi nga mën a nettali loolu tamit maanaam mën yu génn na su boobaa moom ñépp ci dëppoo ne war ngaa dem sangu ji ñaareel ba mooy gént nga mais li nga gént mënoo koo nettali waaye lu ci mun di xam mën yu génn na kooku tamit li ëpp ci borom xam-xam yi woo ñëw ne war ngaa dem sangu ji loolu mooy masóor bi jumhóor yëpp loolu la wax ñetteel ba mooy gént nga li nga gént mën nga koo nettali wala li nga gént mënoo koo nettali waaye moom bi bër setee wala bi nga xeewoo ke nelaw ya dara xewut dara génnut kooku moom ñëpp a ci dëppoone waroo sangu gi dara warul la ca moo tax nag mu ne waman raa ku gént fii manaam yi ci nelawam ka ànnahu ba mel ni ki moom yu jaami'u mi ngi booloog jigéen walam yaxruj te génnut minhu ci moom mën niyun mën niyu kooku fala shay a déet dara àll di ko war dara wër ko ca mu des nag ki nga xam ne dafa géntoon mën niyoom nekkoon ci tubayam lu yàgg mu dem ba ay weer wala ay fan mu door di ko gis lay wax ci xàtteem moom lay wax ne waman wajada ku fekk fii saw bi ci yëreem te mooy tubayam rek wala mbubbam moo xam ne moom la fanaan waxoon mën ni yéen mën niyu yaabisan bu waw laa yadri ta xamut mata asaabahu kañ la ko jot su boobaa eex na képp koo xam ne da ngaa xëy rek gis sa tubay mën yu moo xam ne mu wow ma nga ca xamuloo démb la la jot xamoo barki démb xamoo kañ la sharia dafa lay wax ne seetal yére bii kañ nga mujj fanaanoog moom nga ne ah maa ngi mujj fanaanoog moom de le dix ba le passé te tey yow yaa ngi ci la vingt mu ne la d'abord demal nga sangu ji nga ne ko sangu naa mu ne sansel tubay ji nga saloon nga ne ko maanaam sansé naa ko mun demal nga solaat yére bu laab nga ne ko sol naa ko mun a li ko doree ca le dix bële ba ci le vingt li fi doxoon ci bori julli yëpp li nga fi julli woon lépp demal nga baamuwaat nga fayaat ko nuñ koy fayee nag insha allah boo ñu toppee lax dëri bi la wax maanaam nu ñuy fayee julli yooyu nga xam ne dafa laa daboon ci ci maanaam façon boobu moo tax mu ne waman raa ku gént fii man aami ci nelawam ka annahu fa mel ni ki ba mel ni ki moom yu jaamion ma ngay boolug jigéen moom man yéen man yi fala shay alayhi dara waru ko ca waaye waman wajida fi saw bii ci yére mën yeen mën yu yaa bi san bu waw laa yedri ta xamul mata asaabahu kañ la ko jot ixtasala na dem sangu ji wa aadamu baamu ma la lam julli woon min axiri nawmatin ci mu ak nelaw am na ñoo xam ne dañ ne min awali nawmatin ñu ne kon ba mu njëkkee nelaw ak tubay ja la ko doree foofa ba fii lépp lay mu ci julli lax borom lax dori ne ba mu mujjee nelaw ak tubay ja ci masala moom ci laa d'accord moom lay baamu li ko doree foofa ba fii kon ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax loolu nag li nga ciy déggee mooy kon mu kalaf mu nekk fanaanoo tubay jum fasee a jullee bu boobaa war na saa yu xëyee na xool tubayam ba xam ndax dara nekkut ca bala koo yóbbu ci fay boru julli yoo xamee ne nii fay ko dana nekk loo xam ne lu xaw a métti lay dox soo xëyee wéri vérifier sa tubay ba ca dara nekkul nag nga door a dem jàpp door a dem julli ci suba boo vérifier fekk tubay ja maanaam mën ni yu manqué tooy wala ma nga wow nga si tubay ja dem sangu ji nit ñi sangoo janaba ba jàllal bi ko nag door a julli sa julleeg suba gi kon nag loolu boo koy def yaakaar naa ne farlu loolu du la dal rawatina tamit jamono ji nga xam ne ay puisements dafa xew néew na sax nga gis ñoo xam ne ñu man seen bopp ña ngay fanaanoo ak yére yi ñu fas yéene jullee mais dafa am yére yoo xam ne spécial moom la ñuy moom la ñuy fanaanoo bu ñu paree rek bu ñu xëyee sensé ko rek bu ko defee maanaam solaat yeneen yére loolu tamit maanaam lu dal xel la te tamit nekk na loo xam ne moo gën a léemtu léegi nag kon bunt boobu moom jeex na mu ngi bëgg a wax nag ci farataay sangu janaaba mii ñu waxoon nan mooy ay farataam ay farataam nuñ koy sangoo lan mooy ay sunnaam lan mooy ay ngëneelam waaye tamit bu la waxee farata ya wax la sunna ya wax la ngëneel ya da nga ca déggee tamit naka la ñuy sangoo janaba moo tax mu ne faraidul xusli farataay cangaay bi ci njëkk ñeent rek la waaye bi ci njëkk an niyatu mooy héene ndax héene gépp ak jaamu yàlla ak gépp ak mooy yàlla yéene rek mooy seen différence boo ko bëggee dégg mi ngi mel ni sujootal yàlla ak sujootal xiram ñoo niroo nuñ koy defee bu ñu sampoon fale tey benn xiram nga taag fekk yow di sujoot sa yéene rek moo ñu mën a ràññaleel na yàlla ngay sujootal mbaa xiram ngay sujootal kon moo tax jaamu yàlla gu ca nekk yéene moom moo koy lay moo koy lal mooy nekk tamit fondement ba mooy tax tamit mu baax moo taxoon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawaa jëf yépp ma ngay tënku ci yéene ba cam su nekk la mu yéene ki jëfam rek loolu la cay am moo tax mu ne kon la njëkk ca yéene ba la njëkk ca maanaam farataya mooy yéene yéene nag jarul nga di ko wax ci sa làmmeñ fasaxee ne sangu ba matu ko yow kay ba ngay yëgee ne am nga janaba jàllar bi ko dëgmal maanaam wanag ba tànk ndox ci siwo wala maanaam nga ubbi sens ba fas yéene def ko rek booba maanaam fa la yéene ja tab bi kon jëratul nga di ko wax wax ci sa yéene kooku moom biddaa la yonent bi dund na ba génn àdduna masta yéene ci wax ci làmmeñ saxaaba yi tamit kenn mosu ko cee def kon nag yéene moom ci xol lay doon ndax jaamu yàlla gu ne dafa am cër bu ko yàlla dénk cër yi xol nag li ko yàlla dénk ci jaamu yi mooy teewlu ga su boobaa nag làmmeñ la ko yàlla dénk mooy tudd ga sàbbaal yaag jàngal xuraan jaag wax lu baax laag kon nag la xol waroon a moom boo ko jëlee dénk ko làmmeñ su boobaa tooñ nga xol moo waral mu ne faraidul xusli farataay cangaay bi ci ndikk an niyatu mooy yéene inda suroi fa xaraf nga fa ngay tàmbalee nga yéenee ñaareel ba wal fawru mooy toftale bi nga commencé cangaay li ba ni mu jeex daggantewuloo ko waaye sangu ba ci kanam nga dagg ko dem fële ba xaar loola waaw ngay commencé waat boo ko bëgguñ ko na nga ko def ko benn yoon rek waddal ko ak ragg man ngay sotti ndox ma ànd ak di ragg man nga sotti ba pare tamit door di ragg raggal bu baax ba mu ba mu fu ne nga dugal fa sa loxo wala ak matale matale gi nag li ci xam solo la mooy ne bàyyi xel maanaam sa diggante ñaari teppox yi fexe ndox ma dugg fa sa maanaam diggante maanaam suufu tànk yi ndëggu yi fexeel ndox ma dugg fa nga fexe nga fexe maanaam sa ras rasu jëbi ndox ma dugg fa diggante sukk bakkan bi ndox ma dugg fa leemuwaayu nopp ya na ca ndox ma dugg naka noonu roon keru nopp bi na ca ndox ma dugg su fekkee da ngaa bokk ci ñi nga xam ne seen biir dafa am ay lemu-lemu lemu-lemu yooyu yëpp fexeel ba ndox ma dugg ca fexeel ba tamit suufu poqataan ya na ndox ma dugg karaw ga tamit nanga ko tàpp jël ko ndox ma dugg ca moom daal bul bàyyi dara ndax moom lu toll ni ban bën a pusa ci sa biti yaram bu wow bu ci amee lu ca tooyul rek sanga moom yàqu na moo waral kon umum ji mooy fexe ba lépp yaram wi lu cay feeñ bu dara des na lépp maanaam tooy xëpp ànd ak loolu maanaam set nga matale lépp moo tax kon moo tax mu ne la kon ba ca tegu mooy maanaam euh, rag ragg ga ak bi maanaa matale ga kon nag loolu nekk na loo xam ne nii lu jara jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la yooyu yëpp nga nemmeeku ko mu des nag léegi sunna ya wa sunanoo sunnaay cangaay xaslul yaday ni mooy raxas sa ñaari loxo ilal kuwaay ni ba sa ñaari tikku njare ya moom daal kalwu doy ni ko woon ci njàpp rek kon gis nga ko euh, bi ngay jàpp bi ngay euh, bi sangu commencement ba raxas sa ñaari loxo yooyu ca njàpp la raxas googu ngay raxas moom sunna la Euh, wal madmadatu galax ndiku sunna la ca wali sin saaqu sorox ndiku sunna la ca wali sin saaru fiiru ndox ma sunna la ca waxaslu simaaxi usunay ni maanaam raxas ñaari bën bëni bën bëni ñaari nopp ya ñaari bën bëni ñaari nopp ya kooku sunna la ca waxiya moom xamoon nga ko mu ne la suqbatu mooy bën bën ba simaax lay firi mu ne mooy bën bën ba daaxilatu bay aji tàbbi fii ci biir bopp mu ñaari bën bën yooya nekk ca biir nopp ba nga jël sa baaraam yu tooyal kook ndox dugal ko ca kooku maanaam sunna la ñu ne ko nag bu fekkee kubéer ak nopp gi mooy bi biti ga ak biir ga mu ne wa amma safatul uzni ndaal bagaani nopp te mooy kubéer ga fa yajibu dana war xaslu zahiriha raxas biti ga wa baatiniha ak raxas biir ga kooku moom day dugg ca biir matale ga bi ngay raxas yarama nga koy raxasaale kubéer gi nag bul bàyyi xóot xóot ya ca biir ak yëpp bul bàyyi dara na lépp tooy lépp tamit na kon nag sunnay sangaay janaba mi ngi noonu te moo doon raxas loxo ba ci tikku njare jàllal bi ku galax ndiku sorox maanaam masa bën bëni nopp ya maanaam boole koog bi maanaam biir ga ak biti ga kon dañ ne ñu ñu ñi ci xëpp dañuy wax ne juróom juróomi juróom juróom juróom la maanaam juróom mooy sunna ya mu def nag ngëneel ya wa fadailuhu ngëneeli cangaay al bidaayatu mooy tàmbalee bi xas li najaasati ci raxas sobe sa te mooy xobbeeku boo commencé rek ba raxas sa loxo yi ñetti yoon ca biti ndox ma bul xëy rek dugal sa loxo yi ci biir ndox ma su fekkee lu ñuy ubbi la waaye raxas ko ca biti ndox ma ba pare nag tànk ko ba mu fees sa ñaari loxo yi nga dooree ca jumbax ba di xobbeeku nag su paree nag su ma zakkaru nga raxas sàkkara sa fa yenn wii mu héene indahu fa muy raxase sàkkara sa la yéenee sangum ba ma su ma ahdaayil wu doy topp ci ri njàpp ya maratan maratan mu raxas ko benn par benn duhul moom ñaareel benn benn rek summa ala topp mu raxas la gën a kawe ca yaramam euh, bu ko defee nag muy bopp ba wa tasliisu xasli rasihi mu ñetteel raxasu bopp ba bopp ba moom danga ko raxas ñetti yoon wa taqdimu shaqi jasadihi mu jiital wàllu yaramam aymani gu ndeyjoor bu paree mu door caa teg wàllu càmmooyam diine ji diiney ndeyjoor la wa wa taqlilul maa yi néewal ndox ma xalal aada yi ca kaw cër ya bañ koo xaabaabal di yàq kon nag ngëneeli sangaayal jana baa ngoog bi ci njëkk mooy xobbeeku ñaareel ba nga raxas sa sakkara soo paree tamit nga njàpp njàppal benn benn cër bu ne benn yoon soo yegsee ba ci bopp ba nga dugal sa ñaari loxo yi ci biir ndox ma nga xam ne téexu dara tànkul dara ci ndox nga door ko nag yëngal ko ca kaw kawari bopp ba wan bopp bi ndax day fekk yonentu day wax ne karaw gu ne janaba dafa caa nëbbu su boobaa nag karaw yi bopp ba dafay ubbeeku loolu nag nga jël sa loxo yooyu dugal ko ca ndox ma saa nga tànk ndox jël ko teg ko ci kaw bopp ba maanaam yëngal ko fu nekk nga laalale ko fa day tax maanaam karaw ya ubbeeku woon ubbuwaat su paree nag nga door a tànk sa ñaari loxo yi ba mu fees ak ndox nga sotti ko ci bopp bi tàpp ko jël loxo ya maanaam dugal ko ca su fekkee da ngaa léttu léttu yoo xam ne sa karaw ak bopp la jërut firi loolu la di saa la wax su boobaa rek dugalal kara loxo yi rek ca diggante ba dana mën a tooy xepp mais nag bu fekkee da ngaa jokk leneen loo xam ne nii duhut sa karaw wala sa karaw karaw yeneen lañ ca jokk lu mun di doon su boobaa moom pour nga mën caa sangu ba mu ba mu tooy dana nekk loo jafe bañ na ko sax ba ngi ci bëri bala ñoo sangu ji dañuy jël maanaam benn musuwaar euh, maanaam takk ko ci seen bopp yi bañ mu tooy su boobaa nag sanguwuñ janaba sobe suy dox rek lañ buñ jullee du wér ñoo dugg jàkka waruñoo téexal quran waruñoo def dara lu ñu def rek lu booba la nekk sobe soo xam ne day mujj tàbbiwaat ci seen kaw kon nag nga bàyyi ko xel bu baax gannaaw bi nga tàpp tàppalee karawu bopp bi ba mu tooy nga tànk ñetti yoon def ko ca ci ngay xaajee nag genn wàll bopp bi yaanaam yóbbuwaale ŋaam waak nopp ba yóbbuwaale bi maanaam mbagg maag loxoom nday jor ba yóbbuwaale xuuru gannaaw ak faar ya yóbbu ko ba ci suuf su paree tamit nga xaaj wàll ak càmmooy gi def ko noonu ba ci suuf su boobaa sangaay la mat na bi maanaa tamit njàpp la tamit mat na mu des nag ne bi maanaa euh, raxas ñaari loxo ya xam nga dañ laa waxoon ne la njàppal njàppal benn benn waaye booy njàpp njàppal benn benn ba nga xam ne dem nga ba ci massa bopp bi koro koro nopp ya moom tànk ya mën nga koo mujjee may Maymunatu moo ngi nettali na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan sangu janaba da daan mujj raxas tànk ya xam ne bu ko raxasee rek njàpp la matee ca sangaayal janaba ya matee ca waaye xattaa ba ngay njàpp njàppal benn benn boo ñëwoon ba pare masaa sa bopp korokoro say nopp raxas say tànk door a xaaj sa wàll ak ndeyjoor gi gannaaw bi nga raxasee sa bopp bi ñetti yoon su boobaa tamit terewut moom sangaay la moom wér na Euh, ndax dafa am ñu ñu wuutee ne dañoo war a njëkkee tànk wala ndax dañ ko war a mujjee waaye ñu ne su fekkee place bi ngay sangoo dafa nekk toilette boo xam ne dafa dafa dafa salte euh, maanaam sobe sa bëri sa kooku moom li ñu gën a bëgg mooy na nga mujjee tànk ya ndax boo ko raxas boo ko raxasee foofu njëkkee ko rek maanaam boo moytu da nga ko raxasaat ndax sobe sa dana la ko mujj taqalaat waaye boo ko mujjee rek dafa cay doxee lépp mu mujj set kon nag wax na la faratay sangu wax na la sunna yi wax na la ngëneel yi léegi nag mu des nuñ koy defee rek laay wax wax joo xam ne ju gaaw la nu ñuy sangoo janaba mooy sangaay yi ma la wax yëpp di fukki sangaay ak juróom-ñaar yee ñi sopp ko yee ñi sunnaal ko juróom yi ma wax ñi mu nekk di lu war muy sangaay xel ku deretu regalam dog wala deretu njureelam dog wala janaba ci ñaari xaajam ya wala bi maanaa ku dugg ci lislaam wala néew ku génn àdduna juróomi sangaay yooyu ak maanaam sangaayi juma ak yu koriteeg yu xarmal ak ya ci aju yooyu ñoo bokk nuñ koy defee li ñu wutee ni buy sangaayal juma ak sangaayal koriteeg yu mel noonu xam ne yow sobe nekkul ci yow su boobaa jërut ngay xobbeeku mën ngaa sangu saa nga xobbeeku loolu la wutee waaye bu dee juróomi sangaay yi nag moom xam ne dafa ànd ak sobe faw nga xobbeeku su boobaa nag nuñ koy defee mooy raxasal sa ñaari loxo yi ba mu set ca biti ndox ma su fekkee ab siwa ngay sangoo wala paan bul xëy rek dugal ko ca ndax boo ko ci dugalee mën naa sobeel ndox mi yonentu dafa wax ne bu kenn ci yéen ay loxoom fanaan ba bër seet mu xëy di ko dugal ci ndox na ko raxas ca biti ñu ne ko lu tax mu ne xamuñu loxoom ya fu mu fanaan mu waral kon da ngay koy dékkal ndox ma raxas ko ca ba mu set nga door a nag dugal sa ñaari loxo yi ci biir ndox mi tànqal dooree ci sa jumbax bii ba ci say bët woom kanam ak gannaaw nga lépp bul bàyyi dara diggante teppox yaag diggante yëpp bul bàyyi dara ba mu wóor na lépp set na lépp tamit tooy na su paree nag nga njàpp njàppal benn benn sa loxo yi raxasoon nga ko mais mën nga koo raxas lu tax nga koy raxasaat xamuñ ko la ba taxabut la ndax bu doon set rek set na moo waral boo ko raxasaat toon tamit yàqu dara ci cangaay la waaye mën nga koo raxasaat benn benn nga koy raxas nag su paree nga galax ndiku benn yoon sorox ndiku benn yoon fiiru ndox mi benn yoon su ko defee léegi raxas sa loxo yi euh, benn yoon te mooy li ko doree ci maanaam tikku njare bi ba ca conc la eh, ñaar yëpp benn bu ne nga raxas ko benn yoon su paree maanaam nga masaa sa bopp bi koro koro say nopp léegi nag dugalal sa ñaari loxo yi ci biiru ndox mi fekk téyewuñ dara ci ndox nga tàllal leen téyewuñ dara waaye ña nga tooy nga jël ko nag gësam ko ci sa kaw karaw gi yëngal ko fu ne nga dugal ko ba karaw gi yëg ne ndox a ngi ñëw place yi janaba yi ubbeekoon ci karaw gi yëpp tëju waaye boo xëyee sotti ci rek mën na laa jox feebaru bopp buy métti fu ne nga dem mu naqaree faj waaye boo defee loolu nag place yi nga xam ne dafa écarté woon yépp dafay mujj tëju nga door a nag tànk sa ñaari loxo yi ba mu fees ak ndox sotti ko ci bopp bi tàpp ko jël baaraam ya maanaam dugal ko ci biir defaat ko ba muy ñetti yoon soo ko defee nag moom xam nga bopp ba dana tooy xanaa lu dul nga jokk ay mees yoo xam ne kenn xamul nuy mel ko moom mën a tooy su boobaa xamuloo sangum janaba nga xaaj nag wàll ak ndeyjoor gi yóbbu xaale nopp ba ŋaam wa yóbbu xaale mbagg maag loxoom ndeyjoor ba ak genn wàllu xuru gannaaw ak yóbbu yóbbuxaale maanaam lupp ba ba ca maanaam euh, óom ya yóbbu ko tamit ba ca tànk ba ca suuf su paree nag maanaam nga jël wàll ak càmmooy gi tamit def ni nga defoon ci wàll ak ndeyjoor gi lii boo ko xasee def moom sangaay la mat na njàpp la tamit mat na ci sartaab gannaaw bi nga njàppee njàppal benn benn booy góor fexeel ba sa xonq xonq ténk li wala xonq xonq baaraam yi wala maanaam cet baaraam yaag pegg ya fexeel ba bu mu laalaat sa kanam ndax su ko laalee sangu ma moom wér na waaye boo génnee fokk nga jàppaat man ngaa jàppaat tamit ca foofa nga doon sangoo waaye nag su fekkee laalaatut ko soo génnee man ngaa dem nga julli ji direct saa nga jàppaat ci sartaan nag mu nekkoon di sangum janaba wala mu nekkoon di sangum deretu régal wala mu nekkoon muy sangum deretu gësin su boobaa mën ngaa dem nga dem wala muy sangoom koo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam dee ci ñeenti sangaay yi bu mu ci borom mën naa dem julli ji ca loola farata waaye buy sangaayal jumaa wala muy sangaayal korite wala sangaayal tabaski ya ci aju yooye sangaay yuñ sopp la yenn ya nekk yuñ yuñ yuñ yuñ sunnaal kooka moom doo ca mën a julli farata li hëpp ci fuqaaw yi loolu lañ d'accord doo ca mën a jullihaat farata ndax maanaam euh, farata su mënta mën naa yóbbuwaale sunna waaye sunna nag moom mënul yóbbuwaale farata moo waral kon bu dee sangu yële la di jumaa ak yeneen ya ci aju boo génnee jàppal door a mën a dem sangu ji door a mën a dem kon julli ji waaye bu ci ñeenti sangaay yi ma tuddal la benn boo génnee rek mën ngaa dem directement nga dem julli ji saa nga jàppaat kon nag sangum janaba ngoog ñëpp war nañ koo xam fexe koo xamee noonu ba nga xam ne noonu lañ ko daan yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan defee noon tamit la ko jàngalee noonu tamit la ko borom lax dari jàngalee ñi bàyyi ko bu xel mu def nag comme doomu aadama fàttekat la moo tax sa nga dundee ko doo fàttekat bi Euh, léegi nag kon mu des nag léegi boo doon sangu ba ci kanam nga am benn cër boo fàtte wala benn digg moom lay wax ci atteem nii comme nam la dabee woon ca njàpp rek moo tax mu ne waman na seeku fàtte lu maatan dénéer mooy ab digg aw udwan wala cër di ab loxo wala nopp min xuslihi ci càngaayal janaba ya dara na gaaw ilaa xaslihi jëm ci raxas ko xiina tazakkaro xiina tazakkaro waxtu woon ko fàttalikoo walaw baada shahrin donte gannaaw weer la euh, moom dafa bëgg wax nag gan walaw baada xiin rek lu yàgg-yàgg rek maanaam bu doon sangu jana ba gannaaw ba mu génnee ci sangu ma ba pare mu toog lu yàgg fàttaliku ne sama loxo bi raxasuma ko woon wala mu xool ab digg ci xar-xaramam wala maanaam ci luppam wala fu mu mun di nekk ne tooyutoon ki sangum ba ma moom daal fu mu ko fàttalikoo rek na gaaw dem raxas loola ba mu koy raxas nag mu héena ca maanaam sangum janaba mu héena ca maanaam def farataga ndax matale ga farata la ci yaram wa moo loo ci def rek nga héena ca farataga lu mu yàgg-yàgg nag moom moom rek ngay dem defi moom moom bu yàggeeg bu yàggut moom loolu la wuteeg njàpp bu yàggeeg bu yàggut moom rek ngay def doo def li nga defaatoon léegi nag su fekkee julli woon nga ci diggante bi moom lay wax ne wa aadana baamu maasala lam julli woon xablahoo njëkk ma koy fàttaliku la nga fa julli woon ci diggante ba yépp weer la ñaari weer la xat la lépp gannaaw bi nga demee raxas cër booba da nga baamuwaat la fa doxoon ci julli yépp nuñ koy baamoo dana la ko wax ci léegi nag fa inkaana bu nekkee li nga fàtte woon ab cër ba wala digg ba fii aadaayil wuddoo yi mu nekk ci cëri njàpp ya wasaa dafa woo te fiiroog naag moom mooy dajee naag moom xusla la yi raxas sa njàpp ga aji saaw na ko su fekkee li nga fàttee woon a ci sa sangum janaba bi ab xar-xaram la wala sa loxo la wala ab tànk la maanaam ca fañ war a jàppal waaye gannaaw si nga bi nga demee génn ca sangum janaba jàpp raxasaale nga ko ca su boobaa yéegal na ko su fekkee ne da nga caa génn ba pare maanaam raxasuloo ko euh, dem julli ja tusubaar bi nga jullee tusubaar ba pare avant ngay julli tàkkusaan door a gis maanaam diggante ba bi ngay jàpp njàppal tusubaar nga raxasaale ko ca dana ko mën a yóbbuwaale waaye su paree nag tusubaar jële rek nga nga nga nga nga nga julli woon ca sang sanga sangaay lu manqué la moom rek ngay baamu waaye kii moom njàppali yóbbuwaale na ko bu ko defee léegi mën ngaa julli saan dara du ca nekk saa nga dem di jàppaat ngay dem di maanaam sangu jaat ak yooyu kon nag li nga fàtte bu nekk ci piir ciri njàpp ya ba ngay jàpp nga jàppaaleel ko rek loolu moom dugg na ko jërul nga di ko defaat wér na donte la ne ba nga koy def sax da caa yéene woon njàpp rek ndax su boobaa moomu nga yéene sa njàpp danañ ca ca jéggal yéegalaale ci maanaam janaba ja kon nag sangum janaba ngoog ak la ca xaju sa sunna ya loolu jeex na léegi nag li xaraam ci ku xamee ba moom lay wax si dafa am loo xam ne boo xasee xam ba dañ koy xaraamal ci yow nga def ko moo tax mu ne laa yexilu du dagan lil junubi ñeexel ko xamee janaba du xoolul masjidi tàbbi jàkka képp ko xam janaba xaraam na ngay dugg ca jàkka ja ndax sobe nga sobe warul dugg jàkka moo waral boo meesoo sa mees yooyu jàllar maanaam bi ngay sangu janaba nga takk ko wala sax taxaas nga ko waaye tooyut waroo dugg jàkka ja ndax ba tey sobe nga wala qiraatul quraani daganut muy jàngaxal quraan ku yore janaba du jàngaxal quraan ñu ne faw mu ne ha ilal aaya te ndere ab laaya wa nahwiha ak lu niroog ab laaya ni ki ñaar ba ñett lu tax nga di ko def li tax awusi ngir muslu wa nahwihi ak lu niroog muslu ni ki gàgganti ku gàkk wala defaral koo xam ne dafa yàq wala maanaam da nga xamoon ak mocc ak jiit wala mocc ak jaan goo doon na woon ci say maam wala say baay mu am ay alxuraan nga ci nekk ñu indil la koo xam ne dafa koo dal nga di ko mocci su boobaa mën ngaa jàngale aaya yooya nekk ca biir mocci ga te fekk yaa nga xam ne janaba waaye lu dul lu mel noonu xaraam na bi maanaa nga yor jana ba pare di ko defati kon nag sobe nga bul dugg jàkka sobe nga bul jàng alquran lu dul ay aaya yoo xam ne muslu ak mocc ak gàggantiku yàq ak la ci xaju mooy tax nga di ko def léegi nag euh, loolu mooy tax nga di ko def léegi nag safaanab ku yore euh, reegal la ak ku yore gësin jigéen bu yore deretu reegal wala mu yore deretu gësin diirëb lim koy yore mën naa jàng alxuraan la ko ca neex waaye amul droit téye téere lu dul muy jigéen gu yore reegal daan jànge ca daara ja ñi bëgg mu mokkal alxuraan wala mu bokk xal dara ci alxuraan kooku moom Malik nee na bu ko reegal gaaree mën naa téye kaamil bañ koy sasee wala téere ba di ko ca jàngal ñi ko ca jàngal mu di ko xool te fekk ma ngi ko téye waaye ku dul kooka amuloo droit téye téere fekkee da ngaa yore reegal soo yoree deretu gësin amoo droit téye téere alxuraan waaye nag am nga droit jàng alxuraan yow mi yoree deretu gësin muy njureel mbaa nga yore deretu regal man ngaa jàng alxuraan lu la neex doonte kaamil bi ngay wàccee man na waaye bul téye téere waaye ki yore jana ba nag moom dañ ko tere ñaar yëpp bul téye téere bul jàng moom ñaar yëpp lañ ko tere lu tax ki yore jana ba am na kartan ci mën a yëkkati tojam ma ndax moom dara doxut ci diggante yëkkati toj ak moom lu dul ndox boobu moom boo xamee ndox rek ànd ak ñeme ndox ma rek mën naa dem sangu ji bu sangoo rek moom léegi laab na comme ñëpp kële nag moom lu mu sangu-sangu bu doon téeméeri junne yoon la sangu ci bis bi tamit taxagul mu laab balay mën a mu wér rek mooy deret ja moo dog léegi nag li mu ñàkk kartan ci mën a yëkkatim toj mi moo tax ñi may ko mu jàngaxal quran tere ko mu téye kaamil kële nag li mu am kartan ci mën a yëkkati tojam bi moo tax ñi téye ko ñu tere ko téere tere ko tamit mu mu jàngaxal quran te ñaareel ba deretu régal moom nga xam ne léeg-léeg mu am ci yow fukki fan ak juróom ci yenn ci jigéen ñi loolu lépp bu ñu la teree ne la bul jàng alxuraan ci wurëy man na laa faat ñaareel ba boo nekkee ku gaaw a fàtte lu bëree bari mën nga koo fàtte ci alxuraan rawatina nag bu nekkee deretu njuréel nga xam ne li gën a yàgg ci moom mooy diir distance bu mooy ñaari weer léeg-léeg nag mu dagg ci lu gën a tuuti ñaari weer rawatina sax bi euh, médecins yi xewee léegi tabarkàlla seen xereñe gi ba mu feeñee ak léegi léegi da nga gis ku am doom fukki fan rek deretam dog waaye daal distance boobu moom de diggante feeg ba muy dogee amuloo droit maanaam téye kaamil wala téye téere waaye mën ngaa jàng alxuraan ndax soo ko defut ci wurëy dana la faat te boo yombee fàtte lu bari mën nga koo fàtte kon nag ki yore janaba rek moom lañ tere mu jàng moom lañ tere tamit mu téye ab kaamil waaye may nañ ko ab aaya ngir muslu ak lu ko niru ak maanaam mocc ak gàgganti ku yàq ak ya ci xaju mu des nag bii ne walaa yi jus dagan li man ñeel ka nga xam ne laa yaqadiru xàttanut alal maay jëfandikoo ndox baari di mu sedd an yaatiya muy dikkal saw jëtuhoo soxnaam sax faw mu ne a xatta yu ba tax mu préparé jumtukaay jumtukaay nag mooy gaz wala maanaam bu xamul wala wala sofaas bu xamul yooyu mu wut këriñ gu mën a booyalee man caa teg wala matt yooyu yëpp jumtukaay la képp koo xamee ne nii ndox mi mi ngi fi waaye dafa sedd ñemewoo ko sa soxna si nga fas yéene sëy ak tamit ñemewut ndox mi kon nag amul leen droit sëy nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo da ngeen ni dem ci tiim kon yéen la leen tax a tiim yéen a ko fàggul seen bopp bala ngeen a mën a ànd rek day fekk ngeen ut ndox mu ngeen war a sangoo bu fekkee ndox ma ñemewu leen ko ngeen ut jumtukaay boo xam ne mën naa tàngal ndox ma ba nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo rek mën a sangu ca ndox ma waaye bu loolu xamut kay yéen ngeen ànd kon la leen tax a tiim yéen a ko yéen a ko yéen a ko def ñu ne ku gëjee ak soxnaam xam nag dafa tukki gëj ci soxnaam lool ñëw ci jamonoy sedd mu ragal ndox ma soxna sa ragal ndox ma te bu àndut ak moom mën na koo lor wala mu lor soxna sa su boobaa nag moom sharia diinay jàppandal la te lay wax ne la ànd la sa soxna su ngeen ñemee ndox ma ngeen sangu saa su ngeen ko ñemee wut ngeen wuti jumtukaay saa yu ngeen ko amee tàngal ko sangu loolu lépp nag su waxtu wa jotee te fekk yëpp amut ngeen tiim julli diina ji diinay jàppandal la loolu kon loru loru gaa tax ñi daganal la loola ad daruraat tubixul maxsuraat waaye nag bu loru loru googu amut moom gëjoo fa ah bala ngaa ànd ak moom nag demal nga wuti jumtukaay boo xam ne moom ngeen war a tàngalee ba pare su ko defee nag bu ngeen paree rek mën a jëfandikoo ndox mooma sangu ci li ko moy la leen yóbbu ci tiim yéen ko yéen ko yéen ko yéen ko sabablu danaay wax nag ne ku yàlla dénk soxna nga gëj fa bis bu ay moom def nga ay su fekkee toog nga weer gëj fa boo tuul weerante su matee xat nag boo amul sens dañ leen xatte kon nag soxna yi gëj fa moom gënut moo tax mu ne walaa yi du dagan li man ñeel koo xam ne laa yaqadiru attanut alal maa yi ci jëfandikoo ndox baari du bu sedd an yaatiye muy dikkal saw jotoo soxnaam sax faw mu ne xattaa yuidda ba tax mu préparé al alta jumtukaay jumtukaay nag lu yaatu la fur na buñ def këri ñang ca fa maanaam matta nga ca gaasa nga ca sa savaas bu baaxee tamit lépp ci jumtukaay yàlla bokk ñu ne faw mu ne ah illa an yaxtalima ndare ko gént kooku de moom fala shay'a de daraal di koy war tëdd ba guddi gént rek ne da ngay ak soxna yàlla dogal nga xëy gis sa tubay ji am lu ca nekk kooku moom kenn du la wax ne la demal xuti jumtukaay door a tëdd ndax bi ngay tëdd xamoon da nga géntam déet kooku moom saa yoo ñemee ndox ma rek ngay dem sangu bu waxtu wa jotee fekk ñemee woon ndox ma tiimal nga julli soo tiimee julli nag yàlla dogal nga ñemee ndox ma te waxtu wa passé gut da ngay baamuwaat sa julli ga ca waxtu wa bu waxtu wa passé nag dootoo ko baamoo ci kon nag loolu rek mooy saxatte bi ci yooyu su ko defee nag kon ñi bàyyi xel ci loolu bu baax a baax kon boobu bunt moom leer na bi ci des nag mooy ñaari laab ñoo am laab ak ndox ak laab ak suuf ndax doomu aadama dañ koo bind ci diggante ndox ak suuf moo waral ci ëllëg tamit ci lay dellu ci suuf la lañ la bind ci suuf ci ngay dellu ci suuf tamit bu ëllëgee ci ngay dekkee moo waral tamit ñu defal la suuf ëllëg nga man di ci laabee di ci jaamu sa borom naka noonu tamit ndox foo gis nit ñaareel gis fa ndox ba tax na bokk na ci liy teyal dund ak doomu aadama te mooy li tax muy dund tamit ndox ci la bokk moo tax tamit ndox moomu tamit bokk ci li nga xam ne moom lay jëfandikoo man caa jaamu boromam gannaaw nag borom al axdar yu bi mu jeexalee ci laab ak ndox la bëgg a dugg ak ñun ñi nag ci laab ak suuf laab suuf googu nag lay wax ne muy muy tiim moo tax mu ne faslun li day teqale wax fii tayamumi ci tiim waye tayamamu dana tiim al musaafiru aji tukki ji fii xayri marsiyatin ci tukki mu dul mooy yàlla wal maride ku feebar ñoom ñaar ñëpp mën nañoo tiimal li faridati ñeel julleeg farata aw naafilatin ak julleeg naafila képp koo xam ne dangay tukki te sa tukki ma duhu tukki mooy yàlla yàlla dogal nga ñàkk ndox ci sa biir tukki ma walla sax xam nga ndox waaye danga ragal ne boo ko jëfandikoo hee yow ki sa bopp mar mën na laa gaar ci sa yoonu tukki wi wala boo ko jëfandikoo hee li nga ànd ak muy bàyyi ma di aw fas walla am xar wala bëy xataa ba ci xaj moom ci boppam mën na koo gaar am mar sariya dafa lay wax jox ko xaj bi mu naan ko wala fas wi wala xar mi te yow bu waxtu jot julli jotee su ko defee maanaam nga tiim kon gis nga lislaam ku xormaal bakkan la ku xormaal luy dund la moo tax ñaareel kuy dee ak kuy dund lépp luñ xëccoo rek kuy dund lañ koy jox kañ ko ki dee moo tax nag kon boo tukkee tukki moomu yàlla dogal amuloo ndox ci sa biir tukki ma wala am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir ragal susug feebar ak doole feebar yéex a wér sax loolu lépp ragaloo ko loolu ragaluloo ko waaye boo jëfandikoo ndox mi danga nga mar wala bi maanaam li nga ànd mar su boobaa sharia wax na la ne la tiimal nga julli julli yëpp mën ngaa julli farata yëpp ta tàkkusaan timis gee naka noonu tamit mën nga tiim nga naafila lu mel ni safaak witar ak yeneen yi nga xam ne bëgg nga koo naafila comme da nga nekk kuy tukki ñaareel ba ñu ne nag tukki yëpp mu ne déedéet tukki mu dul mooy yàlla waaye saa yoo tukkee tukki moo xam ne tukkee moy yàlla la mayetuñ la nga tiim moo xam tiim nga farata la moo xam tiim nga naafile la tukkee mooy yàlla nag lu yaatu la jigéen gu génn ci lu duxul ndigalal jëkkëram tukki fekk ba muy ñëwee ci mooy yàlla la ne kon nag boo jëfandikoo masalam lax dëri mi mu ne waroo tiim kon xam nga ne li nga loolu bàkkaar bu rëy la kuy daw ay waajuram ci lu duxut seeni ndigal ci la ne di ko dox kooka tamit fekk ba muy ñëwee ci mooy yàlla la kon borom lax dëri nee na tukki moom bu ko ci waxtu julli dabee moom bu mu tiim ba ca tegu tamit ku xam ne dafa tukki ngir seetaani am po mu mun di doon mu dul ñetti po yu yonantu bi limoon lu mu bëri bëreeg lu mu sori sori loo fa yàgg-yàgg kooku tamit boroom lax dara ne bul tiim tukkee mooy yàlla la naka noonu jamono jay jaam di am jaam buy daw ab sangam wala maanaam surga buy daw liggéey walla bi maanaa koo xam ne dañ koo jël mu war a liggéey ci place waxtu wa jot muy daw kooku tamit ci ci ci mooy yàlla la bokk yooyu yëpp suñ ko jëlee yaatal ko dana yaatu su boobaa tamit ñooñ ñëpp borom lax dari ne duñ tiim ñenn ñi nañ nag nag wax dëgg yàlla tiim nag ak yolo mbal la goo xamee na nii may nañ la ko ci teewaay may la ko ci tukki kon nag su boobaa tukkee mooy yàlla du tax bi maanaam nga ñàkk koo def moom kay xam nga bàkkaar bu mag ca tukkee mooy yàlla moom a nga sóobu waaye nag du tere bu waxtu jotu julli wa jotee moom mën ngaa tiim rek nga jullil ko loolu ba tey gis-gis la ci yenn ci fuqaaw yi ci ibnu qaasum ci ñooñu la bokk moo tax kon waaye taye moomu dana tiim almusaafiru aji tukki yépp mu ne fii xayri masirin tukki mu dul mooy yàlla wal marido ku feebar ba nga xam ne dafa ragal ni bu jëfatikoo ndox mi jëlee ci doole ku feebar ak yéex wér ñoom ñaar ñile mën nañoo tiimal li farati ñeel farata yépp tusubaar tàkkusaan timis gee aw naafilatin ak naafila yépp mën nañ koo tiimal waaye waaye tey moomu dana tiim alxaadiru ku teew sa yiw ku wér yaa ngi nii teew wér dara dalul la nga am ndox ñu ne mën ngaa tiim lil faraay di ñeel farata yi muy subaar tàkkusaan timis gexe kañ isa xaafa bu ragalee xuróojal waxti génn xuróoja waxti yaa génn waxtu wa su boobaa tamit loolu ma neen masalan su fekkee da ngaa bokk ci ñuy wax ne dab waxtu moo gën dab laab kon borom Laxdari ne kon nga teew wér ndox maa ngi nii ci sa kanam nga jàpp ne jàpp a gën a yéex tiim tiim a gën a gaaw njàpp su ma fi nekkee di jàpp balaa pare waxtu wa faat su boobaa borom Laxdari nee na may nañ la nga baxi fan ndox ma te dem tiimi ndax nga mën a dugal sa julli ga ci biir waxtu wax ndax moom dafa bokk ci ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab moo tax mu sant la loola waaye su fekkee dangaa ngaa bokk ci ñi wax ne dab laab moo gën dab waxtu te ñooña Seex naa Ahmada Tijaani ca bokk su boobaa nag moom jàppal donte lay waxtu wi dafay génn nga julli ca biti waxtu wa ndax mu ne alquran dafa nañu ne liy waral ñàkk ti mooy ñàkk ndox rek liy waral ti mooy ñàkk ndox tax alquran dafa ne fa ma lam tajidu ma'an fatayammamu kon nag fa in lam tajidu la wax bu ngeen amul kon am nañ nag far for suñu jàpp xam nañ kay xaqiqatan man ko am mën a jàpp mën koo jëfandikoo kon dañuy jàpp rek su ko defee nag bu waxtu wa ñu julli ca biti loolu ci la na Tidiane d'accord waaye walaaye tayammamu xaadira ku teew sayiw te wér li naafila ti ñeel naafila yi ki nga xam ne dafa teew te wér nii dara dalu ko kooku moom euh, du mën a tiimal naafila lu mel ni dawal ñeenti rakka njëkk tusubaar doo ko mën a tiimal ci masalay laxdar yi mii doo mën a tiimal ñeenti rakka njëkk tusubaar njëkk tàkkusaan naka noonu tamit doo mën a tiimal mu lu mel ni yeneen julli naafila yépp yooyu doo ko mën a tiimal waaye wala jumaatin du mën a tiimal jumaa ku nga xam ne dafa teew te mënta tiimal jumaa doo tiimal jumaa nag lam ca namu yaa ngi nii yaa ngi teew wér nga xam nga ndox waaye da nga dégg jumaa ja taxawal nga ne su ma fi nekkee di jàpp bala maa pare jumaa ja sëlmal ta kon jumaa dana ma faat su boobaa borom Laxdari nee na jàppal rek bu paree bu jumaa ja faatee nga julitu su baax loolu sax ci la seex na Tijaani ak borom xam-xam yu bari d'accord waaye nag doo wax ne tiima gën a gaaw njàpp nga baxi fi ndox mile jàllar bi ku dem di tiimi ngir mën a dem ca jumaa ja mën a rakk rakkaab jumaa ja loolu lépp nag seen xuute gi ñaara tax dafa am ñu ne jumaa mooy farata ci bis ba bisu àjjuma ba tax na loo julli lu dul jumaa tamit taxul nga xam ko ñoo ngi dañoo jàpp ne tusubaar sax boo ko jullee taxul nga xam ko ndax bis ba jumaa mooy farata ñenn ngi ne déedéet jumaa nag dafa ñëw rek ngir remplacer tusubaar ba tax na soo waroon a julli tusubaar soo waroon a julli jumaa bu la faatee mën ngaa julli tusubaar te booba dana wér ndax kat yonentu bi yàgg na fi julli te tusubaar rek la doon julli lam nekk màkk yépp tusubaar la doon julli ba mu ñëwee Madina eh, ci yoon wi ci lañ farataal ci moom jumaa kon jumaa dafa dafa ñëw huutu tusubaar ñi wax loola nag kon moo waral ñu ne loo am am ndox man koo jëfandikoo donte le waxtu wa dafay faat jumaa ja jàppal bu paasee nga jullee ko tusubaar ñi wax ne rek du sa farata waaye jumaa rek cay farata ñoom dañ ne baxi fa ndox ma nga dem tiimi dem fexe ba dabi jumaa ja naka noonu wala janaasatin du mën a jullil néew koo xam ne dafa dafa dafay tiim mënta jullil néew ku teew te wér nii mënta tiim tiimal néew faw mu ne illa isa taayanat ndare ba ràññee ko àllee ci moom al janaasatu néew ba ah, ni taayanat nag mooy rek li Cheikh wax mooy illam yu jot xayruhu mooy ña fa nekk ñépp yow kenn yaa fa mën a jullee néew yow kenn rek yaa ko man su boobaa te yow da ngaa amee ngantal jàppu kon soppee soppeeku na farata ci yow su boobaa nag kon tiimal nga jiite néew ba waaye su fekkee ñeneen nang fa am njàpp mën a jiite néew ba kon yow sax bul bokk ci jullee ga bahil ñi am jàpp ñoom ñu jullee néew ba kon nag ki teew te wér mënta tiimal naafila ki teew te wér mënta tiimal jumaa waaye nga déggee ci nag ki nga xam ne dafa feebar wala moom sax mi ngi teew mais amul ndox moom moo xam ne moom la mën a jëfandikoo wala xam na ndox sax waaye dafa ragal ne bu ko jëfandikoo jëlee ci susug feebar mbaa dalee ko feebar mbaa yéex a kooku moom ittifaqan mën naa tiim mu julli jumaa dara néewut ca waaye nag ki teew ta wér tamit manta maanaam julli néew lu dul mu nekk néew bu ràññeeku ci moom te mooy ña fa nekk ñëpp moom kenn moo fa mën a jullee néew su boobaa mën naa tiim mu jiite néew ba su fekkee ñeneen nang fa ñu mën a jiite néew xam njàpp ne leen bàyyi ñooñe ñu jullee néew ba te moom maanaam mu ñaanal néew ba rek yàlla te bañ a bokk ci ña koy jullee loolu daal mooy xatte yi nga xam ne moom la borom Axdari yi wax